a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di ñëwaat di wax ci suuratu li nga xam ne mooy suuratul insaan ñu ngi woon tey amaana tey mooy suñu jotaay bu mujj ci li nga xam ne mooy saar bi inshaa allahu ta'aala mu ne inna haa'ulaa'i yuhibbuuna al-'aajilata wa yadharuuna waraa'ahum yawman thaqiila ginnaaw bi nga xam ne ci la wax ne jullit bi ñi nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jullit ñi ci ginnaawam ndax moom la ne ñu kan mooy suñu modèle mooy suñu royukaay bi gën a mag naan ko muñal ci li nga xamante ne moom la sa boroom atte li nga xam ne moom la def mooy li nga xamante ne ci la la teg nga nekk ci ak lu mu metti metti nag nang ci nekk te topp koo xam ne bàkkaarkat la ak koo xam ne yéefér la te deel nekk koo xam ne kuy tudd sa turu borom bu guddi bëccëg yi ak ngoon yi bu guddee deel jullil sa borom di ut ay dog yoo xamante ne nii ci ay nawaafil yooy def di sabbal sa borom ci guddi goo xam ne bu gudd la waaye inna léegi nag foofu la ñu yemoon mu ne inna haula yi gis nga yéeferu màkk yi nii wala yéefer yi nga gis ci kaw suuf ma addinay tukki lenn rekk leen jàpp mooy na yuhibbuna al-ajilata ñoom de dañoo sopp lool al-aajilata lu gaaw a jeex lii di àddina bi nga xamante ne nii du dara léegi dafa ay mbiram dafa gaaw mooy ne ñoom daal li tubaab bi naan un tien vaut mieux yoo xam ne ay tuilora la ne loolu nag mooy euh, euh, loolu moo leen dal mooy gaayeen loo xamante ne nii ñoom daal lu ñu leen ne léegi am nañ léegi dañ naan àddina daal ci la ñu ne ay àllaxira yi wóorul wala sax daa amut suñu boroom ne nag ñoom nag loolu lañ bëgg de inna haula gis nga gaay yi yuhibbuna al-ajila dañoo bëgg àddina gu jege jiit a gaaw wa yadharuna ñu bàyyi sa relégué sànni ca seen ginnaaw waraahum seen ginnaaw yawman bés boo xam ne saqilan bu diis diis la bu leen di xaar muy yawmal qiyaam suñu waroon ne ndax kat nag nahnu xalaqnaahum ñun de ñoo leen bindoon ñoo leen bindoon bañ dul dara ñoo leen génn ci ñàkk a nekk amal leen wa shadadnaa asrahum ñu daal di leen dëgëral ci kaw suuf ba ñu nekkee rey ñu bari ci ñoom faatu ma leen bañ nekkee liir ma bàyyi leen ñu màgg ma defal leen santé ñu am wér gu yaram mën a taxaw di tabax. di defar di xalaat lu ne di man a dem ci jaww ji ñii di man a dem dëkk dëkk yéeg ci loo xamante ne nii ci ngelaw li rek lay ne yooyu yépp ma defal leen dëgëral leen ñoom ci seenu bind bi ma leen bind ci seen yaram wa ila naa te saa bu ñu soobee ñun baddal naa ñu échanger daal di fi wëlbati jële fi am saaluhum andi leen soppi leen am saaluhum ñeneen ñu mel ni ñoom la ak soppal yi mooy saa bu ma neexee ma jële leen fi indi fi ñeneen waaye lépp xooluñu ko gis nga lii nii mooy alquran ji tazkira ak fàttali la de faman sha'a ku mu soob nag ittaxada na jàppee ila rabbihi jëm ca boroomam sabilan aw yoon wa ma tasha'una waaye nag na ngeen xam ne nag du leen soob kenn du mën a jàpp yoon jëm ci borom bi walla sax muy bañ a jàpp yoon jëm ci borom bi lu dul daa fekk mu sopp li nga xam ne mooy borom bi de wa ma tashaa'una ci loolu nit mënu la dem ci yàlla nit mënu la topp l'islam dëgg mu neex yàlla que ne la koy defee waaye amul dara kaw bi di bëgg lu dul mu soob yàlla moo tax mu man koo def wa ma tashaa'una du ngeen soob illaa ndere lu dul an yasha allah fekk mu sooboon yàlla ci lu njëkk allah dëgg-dëgg moom buur yàlla kaana nekkoon na da du dañ di nekk aliman aji xamaa kon hakiman aji xereñi atte yudxilu mooy dugal man yasha ku ko soob fii rahmatihi ci yërmandeem ci yërmandeem ju yaatu ji wa zaalimiina kanta ñi nga xamante ne nii ñooy tooñkat yi mooy ñi nga xamante ne mooy tooñkat yi nag a'adda lahum waajalal na leen préparé na leen adaban mbugal aliman gu taratar moo tax yudxilu man yashaa'u fi rahmatihi am ci mufassiruna yi naan mooy dugal ku ko soob ci yi li nga xam ne mooy aljaneem aljanaam bi nga xam ne fala def ne mooy kërug yërmandeem nga ëllëg wa zaalimiina kanta tooñkat yi nga xam ne ñooy weddikatu yàlla yi a'adda lahum préparel na leen azaaban bugal aliman goo xam ne gu tar la saar boobu foofu la yem kon ñu gis saar bi ci tegu muy suuratul qiyaama muy bés bi nga xam ne mooy wax fii li nga xamante ne nii mooy yawmal qiyaam bés bi nga xamante ne nii nit ñëppay taxaw looloo tax ah man nag borom bi amul damaa am tension da ngay xam ne man nag sama tànk yi manuma supporter moo tax utal ma chaise boo xam ne si lay toog ba kera ngay àtte jaam yi loolu manu la ne ñéppay taxaw ci suuf soo xamante ne nii ñoom ñëpp comme yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam wax ne wuraata gars yi dañuy taxaw kenn du kii te kenn du sol yére ni nga xam ne noonu la ñu juddoo woon noonu la ñuy mel ñu taxaw sayyidatu Aisha radiyallahu anha naan ko ah yeneen ci alayhi salaatu wassalaam góor ñi jigéen ñi yëpp ci même kii kenn du sol yére jooy mu ne ko Aisha mbir yi ginnaa tar noonu kenn talul kenn ndax mettitu bés boobu waaw kenn du tal naan ay eh, est-ce que kii kenn talul loolu loolu sax dañ ko du du du foog ne sax kenn solul dara nit ki ci boppam du foog ne moom solul dara <laughs> allahu akbar mu ne saar boobu nag mooy suuratul qiyaama moom nag saar la boo xam ne Makka la wàcc zaadaha allahu tashrifan wa takrima suñu boroom ne bismillahir rahmanir rahim mu ne kon ci turu boroom bi nga xam ne moo yaatu yërmande mooy borom yër ci fees dell ak yërmande te yërmande yaatu lay tàmbale mu ne laa uqsimu bi yawmil qiyaama mu ne laa uqsimu du ma waat wala laa uqsimu maa ngi waat sax bi yawmil qiyaama ci bés bi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne mooy bésu taxawaay ba wala uqsimu jarul sax may waat wala wala uqsimu maa ngi waat bin nafsil lawaama ci bakkan bi nga xam ne mooy yedd borom boo ko woon bakkan boobu mooy ndax bakkan yi dañu ñoo wuute mooy bakkan bi nga xamante ne al ammaaratu bi suu nga xam ne day digal nit ki lu bon digalaakoon lu bon la te moom la sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam di wax koo fële ca saaram banaan wa inna an-nafsa la ammaratun bis suu dëgg-dëgg bakkan de mooy bakkan boo xam ne topp yàlla diggalaa kool la li nga xam ne mooy ña lu ñaaw loolu mooy bakkan boo xam ne moo gën a yées lu am beneen bakkan muy bakkan bii nga xam ne moom lay tudd na wala uqsimu bin nafsil lawwama muy mu ngi wàcc bakkan bi nga xam ne day yedd borom nit ki day nekk ci bés bi ba mu yeewoo ba ni mu ba ni muy tëddi la mu def yépp bu tëddee lañ naan bu tegee boppam ci ñegenaayam toog nag commencé wala mu toog Ah, ba kanam naan ko xam nga ne tey li nga def jaaruwul de tey ci suba moom ka nga njëkk a dajeel la ko wax loolu xam nga ne war ngaa seetaat sa bopp waay waaye it yow bi julli jotee tey kañ nga julli yow julli weesu nga topp sa business ak sa affaire u bopp kese xam nga ne loolu jaaduwul waay ah yow xam nga ne yow sa mbokk yi dox nga leen yow di la yedd bakkan boobu ku baax la moom la borom bi di waat ñii moom beneen bakkan boo xamante ne nii nag boobu moo gën moom lay wax naan ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya muy bakkan boobu nga xamante ne nii boroom bi mooy dafa dal dal ci tudd boroomam ci sant boroomam ak ci jaamu boroomam muy al bak bakkan bi nga xam ne an nafsu radiya an nafsul mardiyya nga xam ne dafa gërëm boroom bi da ko gërëm ba pare moom mu gërëm li ko boroomam teg fi nga xamante ne noonu la koy xéewalee kon beneen beneen bakkan bi mooy bii mu ne kon maa ngi waat ci bakkan bi nga xam ne day yedd borom ayaxsamal ni borom bi dañ ne ko moolu tax ngay waat borom bi tabaaraka wa taala mu ne ayaxsabul insaanu an lan najma'a 'idhaamahu xanaa nit ki dafa yaakaar ne ñun borom bi tabaaraka wa taala ñun manuñu an lan najma'a manuñu dajale 'idhaamahu ya xam yi mooy bu génnee àddina ba faatu dafa yaakaar ne moom manuñoo génneewaat moom na nga xam ne noonu la woon nañ ko bind woon ñu delloowaat ko noonu lële ndax moom loolu la yaakaar ndax loolu mooy kaafir bala moom moo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe ci suuratul yaasiin bin naan awalam yara awalam yara al insaanu annaa xalaqnaahu min nutfatin fa idaa huwa xasiimun mubiin mooy kooku nga xam ne borom mufassiru nay na dañoo wute ci kan la woon mughira la xam nga yeneen di wax moo ñëwoon ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam jël benn yax boo xamante ne nii bu fonox la ku génn àddina ko ba mu yàgg mu dem fu ñu ko ku ñu suul fenn mu daal di dem ci almeeri jëlub yax boo xam ne bu fonox la ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moxoñ ko muy poussière ci kawam nag sànni ko ko naan ko yaakaar nga ne moos sa yàlla bi ngay wax dina dekkal lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waaw dina ko dekkal moom mi ko dund dundaloon dina ko dekkal ba pare yow mu dugal la safara moom la suñu borom bi wax foofu la naan nit ki dafa yaa moom dañ koo bind mu nekk nag koo xam ne xasimun mubin mën a xulaawaakoon la ci loo xamante ne xamu ci dara muy li nga xam ne moom laa yónni sama yonent yi ba pare mu naan ah, ndax suñu borom dina dina dina dekk lii quoi waaw ba nga xam ne ci la nekk ramin ba nga xam ne ci la nekk loolu kooku nag lay wax nii rek